sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin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 ñu ngi woon ba ci kitaabul ñu ngi woon ba tey ci e, al-jaami' as bu amiirul mu'miniin abu abdullahi muhammad ibnu isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu e, jotaay yi weesu yëpp leeraloon li maanaam tàmbali woon nañ ci ba jeexaloon nañ ci kitaabul hajj e, bi nga xamante ne moom mooy wax ci ak bi nga xamante ne moom mooy jàngale ci juróomi ponkeelu imam al-Bukhari rahimahullahu taala di ci leeral ko ginnaaw laata muy ñëw ci leeral li nga xam ne moom mooy li imaam ginnaaw bi mu ñëwee ci leeral wàllu julli ak wàllu euh, azaka léegi nag gën laata muy wax ci wàllu koor mu daal di ñëw daal di wax ci kitaabul xajji comme li nga xamante ne nag moom moo taxoon comme niñ ko gisee woon moom li tax mu def comme moom mooy ne euh, kit euh, kitaabu sawmi dina ci ñëw insha allahu taala ngir xadis bi nga xam ne moom la tàmbale woon ci kitaabul iman bu xadis sayyidina abdullahi ibnu abba ibnu umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom mooy wax ci bi nga xam ne moom la ñu tabaxee euh, l'islam muy buniyal islaamu ala xams dafa njëkkee kitaabul xajj dafa njëkkee ci xajjul bayt dooga wax ko koor siyaamu ramadan loolu moom moo tax imam al-Bukhari taala indi kon ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax ci lépp li nga xam ne dafa aju ci kitaabul ci ci aj maanaam ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci léegi nag mu daal di wax kitaabul umra maanaam noonu mu nekkee ci kitaabul umra noonu la nekkee ci mustaxraj bu al imam abu nu'aym al asbahani rahimahullahu ta'ala waaye yi nga xamante ne ñoom ñooy ëpp ci nu sax yi nga xam ne ñooy nu saxu imam al buxaari saxe imam al buxaari rahmatullah alayhi ñoom kitaabul euh, kii euh, abwaabul umra lañu wax li nga xamante ne tamit moom mooy bismillahir rahmanir rahim bi moom mooy euh, loolu euh, daal di wax abwaabul umra euh, basmala boobu nag ci riwaaya Abu Zar al-Harawi rek la wàcc la moom moom la rot waaye ni nga xamante ne noonu la rotee tam ci riwaayat al-Mustamli moom mooy bismillahir rahmanir rahim abwaabul umra Euh, kon noonu moom la rotee ci euh, riwaaya al-Mustamli waaye maanaam kon li nga xamante ne am na ci yeneen nu sax yoo xamante ne dañ rek bismillahir rahmanir rahim baabu wujuubi bil umrati wa fadliha nga xamante ne waxul ci abwaabul umra waxul tamit kitaabul umra waaye li nga xamante ne moom lañ gis ne moom mooy abwaab ak kitaab benn la comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay yu njëkk ya ne kitaab bu nekk day am ay abwaab ci biir et que abwaab yi ñoom ñooy am ay fusul ci biir ak yu noonu kon loolu moom mooy ne kon bu ñu waxee abwaabul umra wala ñu ne kitaabul umra te lépp benn la yépp ci nusxa yi nga xamante ne moom mooy am yu bees yi yépp da ngay gis kitaabul umra moom lañ am te ñu boole jële ko ci euh, euh, maanaam nusxatul yunaani bi nga xamante ne moom la ñu euh, moom al-haafizul yunaani dajale ci yeneen téere yi ah, rahimahullahu taala kon li nga xamante ne moom la ñu wax fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu daal di wax ne ginnaaw mu ne bismillahir rahmanir rahim nga xamante ne tirim yi yëpp benn bu ci nekk noonu la koy tàmbalee ci y riwaaya yi nga xamante ne ñoom ñooy li ëpp ci euh, ni ñu ko moolee ni ñu moolee euh, saxiixu imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi nag al umratu dañuy wax euh, al umra dañuy wax tamit al umra maanaam yëpp ñaar yëpp dañ koy wax te ci cosaanam moom mooy ziyaara dem dundal benn bërëb ngir seeti gi nga xamante ne moom ngay seeti ña fa nekk maanaam wala boog seeti gi nga xamante ne moom ngay seeti la fa nekk euh, loolu moom moo tax buñ ne a'mara shay'a maanaam maanaa moom mooy euh, wala boog euh, i'tamara moom mooy su fekkente ne nit ki dafa def umra loolu mooy i'tamara nit ki bu fekkente ne dañ a'mara a'mara fulaana maanaam mooy dafa dimbali nit ngir mu def umra maanaam mooy comme giddi yi ak wala ñu mel ne ñoom lool moom mooy Euh, amara waaye ñi nga xamante ne moom mooy euh, umra ci boppam maanaam ki nga xamante ne moom moo koy def moom kooku la ñu tuddee al mu'tamir maanaam moom mooy ki nga xamante ne dafay def umra amma li nga xamante ne moom mooy loolu moom mooy ci wàllu lugha amma li nga xam ne mooy istilah borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom suñu waxee umra bi nga xamante ne moom lañ ci namm moom mooy euh, at-tawaaf bil bayt was-sa'y bayna as-safa wal marwati bi ihram maanaam moom mooy Euh, euh, wër kaaba gi mooy tawaaf kaaba gi ak daw diggante safa ak marwa fekk ba nga koy def yaa ngi armal maanaam loolu moom mooy omra bu ko defee att yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci omra lu ci ëpp dañuy nekk ay att yi nga xamante ne euh, dañuy wër-wërloo ci xajj amma li nga xamante ne moom mooy atte yi umra ci jëmmi boppam dinañ ci ñëw insha allahu taala ci baabu wujuubul umrati wa fadliha amma li nga xamante ne nag moom mooy wàll yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi anam yi nga xam ne noonu la ñuy ajoo noonu la euh, umra maanaam noonu la mën a nekkee moom mooy ñetti xeet anam la mën a nekkee maanaam xeet bu njëkk bi moom mooy ifraadul umra maanaam mooy nga def ifraad ci umra comme ni nga xamante ne noonu la mën a nekkee ci aj moom noonu tamit noonu la mën a nekkee ci umra mooy nga daal di jóg daal di dem aj umra comme ni nga xamante ne maanaam noonu la jóg nit ki di demee di aji ji te fekk aj rek lay dem ñaar yooyu yëpp mën naa nekk kon loolu moom mooy ifradul umra bu boobaa nag du aajo woo maanaam nekkul di charte bi moom mooy da koy def fekk jamono ji nga koy def ñu ngi ci jamonoy aj wala boog ci ashurul xurum déedéet li nga xamante ne sax moom la jaahili moom lañ xamoon moom mooy ne umra da duñ ko doon doonuñu ko woon def ci aj yi nga xam ci jamono at yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, weer yi nga xam ne moom mooy ashurul xurum mooy euh, ashurul xajji mooy weeri aji mooy ñett yooyu nga xamante ne moom la woon alxajju ashurul maalumaat loolu daanuñu ko woon def ammaa ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee moom moo tax mu daal di digal saxaaba yi radiyallahu anhum ne ñu dindi seen aj yi nañ ko soppi def ko umra loolu mooy li nga xamante ne euh, loolu mooy li nga xam ne moom mooy day daal di jàppandi amaa li nga xamante ne ñaareelu xeet bi moom mooy tamattu'ul umra moom mooy nga umra mais nga def tamattu maanaam bu boobaa danga koy def laataa ngay aji wala laataa ngay aj ci weeru aj ci wala boog nga def aj ba pare nga daal di def umra loolu ñaar yëpp mën naa ne maanaam nga ñëw ne damay aj maanaam nga ñëw bu boobaa yow mu tarwiya nga dem nga daal di tàmbali wala boog bisu arafat nga dem def sa arafat ba noppi daal di ñëw def sa umra loolu itam mën naa nekk naka noonu umra saa yoo ko defee fekk da ngay def tamattu bu fekkente ne moom nga njëkkee ci at bi dina dagan nga daal di simmeeku carrément comme ni nga xamante ne noonu lay mën a nekk te sax day daal di ràññeeku soo soo ko deful da ngay def xiraan maanaam loolu moom moo tax te beneen bi ci des moom mooy xiraanu umra lool tamit mën naa nekk maanaam euh, kon def ay euh, umra euh, def ko xiraan loolu itam mën naa nekk am maa nag ndax xiraanu umra maanaam doy na Euh, loolu borom xam-xam yu daanaka rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ba mu des loo xamante ne sox toxal nañ ko ci imam Ahmad rahimahullahu taala ak ñenn ci xanaatila yi rahimahumullah ñu jàpp ne soo defee xiraan ci umra loolu boobu du la doy wëllif umra bi nga xamante ne moom nga war a def ci sa dund comme ni nga xamante ne noonu la nekkee wuute borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ne umra ndax farata la waa wala déet comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indee maanaam kon euh, kitaabul umra imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon di leeral fi ne bunt bi téere bii boog dinaa la ci leeralal ay mbooloo ci ay buntu ak ay atte ak i masala yoo xamante ne dañuy wërwërloo ci omra ak ana nan lañ koy defee ak lan moom mooy li nga xamante ne ñooy ay atte yoo xamante ne dañ ciy wërwërloo ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu atte yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci omra ak seen i jëfin ak seeni i doxalin li ci ëpp gisoon nañ ko ci kitaabul hajj moo tax dañ koy daari Euh, dañuy daal di doxalee daanaka doxalin boo xamante ne du euh, day mel ni comme ñi ngi ci kitaabul xajj ba léegi ngir ne amul lenn amul yu bees yoo xamante ne yu bëri la yoo xamante ne mëneef na koo wax ngir ne euh, li nga xamante ne moom mooy jëf yi am ci biir umra yépp ñoom ñooy jëmmi jëf yi nga xamante ne am nañu ci aj ba noppi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay yi weesu ci bi nga xam ne moom la ñuy jàng ci wàllu xaj kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na kitaabul umrati ba pare daan ne baabu wujubil umrati wa fadliha baabu bu baabu buntu wujubil umrati wooru ko umra wa fadliha ak ngëneelam lii tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul lool maanaam euh, ñi nga xamante ne mooy imam imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafay leeral ne maanaam ci gis-gisam moom mooy ne umra dafa nekk loo xamante ne dafa war te loolu moom mooy li nga xamante ne dana ko leeral insha allahu taala naka noonu ci bunt bi dina ci leeral tamit ngëneel bi nga xamante ne moom moo am ci umra boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ nag ci waruk umra waaw wala déet ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim li nga xam ne moom mooy seen mazhab moom la ñu nootal moom mooy ne umra dafa war comme li nga xamante ne noonu la aj ware benn yoon ci sa dund amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wuute maanaam li ëpp ci seen mazhab moom mooy ne umra dafa maanaam dafa nekk loo xam ne lu ñu maanaam sunnatu muakkada la maanaam sunna la goo xamante ne dañ koo feddale hmm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñenn nag ci biir fuqaha o hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne waajib la sa umra waajib la benn yoon ci sa dund waaye ñoom waajib boobu dañ koo wuutale ak li nga xamante ne moom mooy fard comme li nga xamante ne noonu la leere ci istilaahu fuqaha o hanafi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki rahmatullah ñoom wuute wuñ ci umra sunna muakkada rek la maanaam nekkul loo xamante ne lu war la donte nag nekk na loo xam ne lu ñu sopp la képp koo xamante ne mën nga ko benn ñan sa dund nga def ko te charte wuñ ci nga def aj ba noppi doo ko def umra ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee dafa umra ñeenti yoon ba noppi doo ko dem xaji gi donc maanaam kon nga gis ne umra euh, mënef na koo def sans maanaam te fekk nag ajogoo maanaam loolu mën naa ne waaye nag euh, doole bi nga xamante ne moom la umra am doole euh, yëgul ci degré maanaam ci dayo bi nga xamante ne moom la aj am doole loolu day dëgëral li nga xam ne moo tax ñenn ci fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim wax ne aj farata la waaye umra dafa war waaye nag loolu mooy ci kaw ne ñu daal di koy boole ci nga xamante ne ñoom ñooy war yi Euh, bokk na ci li nga xamante ne imam al-Bukhari yi muy indi ci ay dalil yu leeral maanaam li nga xamante ne moom moo tax mu indi wax ji mu ne wa qaala ibnu Umar muy sayyidna Abdullahi ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma nee na laysa amul ahadun kenn illaa ludul wa alayhi dana war ci kawam hajjatun ak aj wa umratun ak umra maanaam kon amul kenn mu te wax ji al imam ibnu Abi Shayba rahimahullahu ta'ala solo na ko maanaam ne amul kenn koo xamante ne Euh, aj ak umra warul ci kawam mu ne wa qaala ibnu abbas sayyidina abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na innaha naka umra day la qarinatuha gin naa ni moom mooy la mu lëkkalool fi kitaabillahi ci téere yàlla yi bii moom mooy dalilu Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxe ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa atimmul hajja wal umrata lillah na ngeen matal li nga xamante ne moom mooy aj ak umra ngeen matal ko ngir yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu ñoom li nga xamante ne loolu lañ ci déggee moom mooy képp koo xamante ne da nga war a aj maanaam aj daf laa war maanaam euh, naka noonu umra tamit dafa war comme li nga xamante ne noonu la aj ware mm-hmm. te loolu bo ñoom jàpp nañ ni li nga xamante ne moom moo koy dëgëral moom mooy Euh, dalilul iqtiran maanaam loolu tax euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam wa innaha la qarinatuha maanaam moom moo lëkkaloog moom fil Qur'an ci al-Qur'an maanaam comme ni nga xamante ne euh, loolu te te loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko ci ay jotaay yu weesu mais dalilul iqtiran nekkut loo xamante ne dalil la boo xam ne maanaam bu dëgër la ngir ci rawatina ci am na ci maanaa bi moom mooy na ngeen matal aj ak umra loolu ñoom ñeneen ñi ci des dañ ci ànd mais comme fuqaha maliki rahmatullah alayhi ne bu ma ko xësee ba tàmbali faaw dama ko war a mottali loolu ñoom ànd nañ ci comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, fuqaha shafi'i hanabila rahmatullah alayhim ak ñenn ci hanafi rahimahumullahu taala ànde waaye li nga xamante ne moom la ñu moom mooy ndax ak ndax ndax ndax aj maanaam ni mu waree noonu la umra waree ek maanaam bu boobaa ñoom dañ naan atimu matal leen li nga xamante ne loolu lay tekki moom mooy na ngeen matal bu boobaa maanaam jëmmi matal aj ak jëmmi matal umra soo ko xësee ba tàmbali loolu lay tegtale te ñoom maanaam xanafi ak maliki rahmatullah alayhim fi nga xam ne moom la ñuy tegtaloo mooy li ci borom bi subhaanahu wa taala teg mooy fa in ihsirtum fa mastaysara min al hadi bu fekkente ne dañ leen a tënk kon nay li jàppandi ci hadiyu na ngeen ko def te bu boobaa mooy al ihsar insha allahu taala dinañ ko gis ci euh, ginnaaw umra bi dinañu gis li nga xamante ne moom moo aju ci buntu wàllu googu noonu ginnaaw kitaabul umra maanaam mooy bu fekkente ne dafa am tënk maanaam buñ la tënk gàllankoor goo xamante ne am na moo xam ci feebar wala ci leneen lu mën a doon bu boobaa lan moom mooy nekk àtte bi bu boobaa da ngay daal di rek yóbbu joxe li nga xamante ne moom mooy hadiyu bi mu daal di maanaam nga daal di dellu loolu moom bu boobaa kon dañuy daal di gis ne kon matal gi maanaam mbir mi ci matal gi rek la aju waaye nekkul. ci jëmm ñi war na wala warul ndax ne ak moom borom subhaanahu wa taala mi ngi wane ak waram ci yeneeni aaya walillahi ala naasi xijjul bayt maanaam foofu la wanee ne ak dafa war waaye bu dee fii dafa wane rek ne boo ko tàmbalee wa da war a matal su fekkente ne amoo gàllankoor naka noonu umra tamit loolu la ñoom loolu moom mooy ne gënul bëri wala gën te tuuti dalil bii nii loolu rek lay tegte la kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy dalilu euh, fuqaha u maanaam euh, maanaam euh, Shafi'i maanaam wala boog Hanafi yi ak Mali Maliki yi rahmatullahi alayhim bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy li ñuy dalil bi nga xamante ne moom la ñuy tegtaloo mooy hadith sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma mu ne su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam 'anil umrati ahiya awajibatun hiya Euh, qaala laa wa an ta'tamiru huwa afdal hadith bu nekk sunan imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj ndax umra dafa war mu ne déedéet waaye nag ngeen umra moo gën maanaam kon loolu tamit day tegtale ne maanaam umra nekkul loo xam ne farata la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne umra ma euh, loolu dalil boobu tegtalewul maanaam Euh, ñoom weddi wuñ ne mais ñoom dañ ne mawquuf la xadis bi mawquuf la moom loolu mooy li gën a dëgër ci mbir mi ne mooy xadis bi mawquuf la mm-hmm. waaye euh, ne euh, riwaaya mawquuf bi moo gën a dëgër te li nga xam ne moom mooy ne riwaaya la boo xamante ne mooy bu marfoo bi waaye ala kulli xaalin dàqontewul mu am mawquuf bu gën a dëgër que marfoo bi ba pare marfoo bi dëgër itam maanaam ne Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma dañ ko koo laaj mu daal di koy tontu ba noppi daal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko koo laaj mu tontu loolu kon bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne teyit wala boog moom mu tontu ko fekk na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la ko déggee maanaam loolu tamit nekkut loo xamante ne lu da lakkonte la ci comme li nga xamante ne noonu la leera amma ñi nga xamante ne kon li nga xam ne daal amaan na mooy di gën a dëgër insha allah taala mooy ne umra nekkut loo xamante ne lu war la waaye dafa nekk loo xamante ne sunna la waaye sunna bu feddaliku la comme li nga xamante ne noonu la ko jum maanaam fuqaha hanafi yi ak maliki yi rahmatullah alayhim nootale kon euh, mu léegi nag ci buntu bu njëkk bi maanaam kon li nga xamante ne moom mooy xaj euh, euh, riwayat moom maam da ngay gis ne amul sax moom xadis boo xamante ne marfo la buy tegtale ne umra dafa war farata la mm-hmm. maanaam nga gis mu indi li nga xam ne moom mooy ay mawquf maanaam ci kaw loolu tamit xadis mawquf bu Seydina Jaabir radiyallahu anhu gën néew doole bu fekkente ne loolu la ñuy wax ak xadis Seydina euh, Talha ibn Ubaydullah tamit radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne ci maanaam jëm ci wàllu googu tamit lu jëm euh, que maanaam yi nga xamante ne moom la indi nii di dégtale di tegtalee ne xadis ne umra nekkul maanaam da la waaye loolu gis-gis la ci yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum te bokk na ci ñu gis-gisee ne umra dafa war mooy ku mel ne Seydina Abdullah Seydina Omar ibn al-Khattab ku mel ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas ku mel ne Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne qaala bil isnad al muttasil fi awwal al kitab li haddathana Abdullah ibn Yusuf mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i rahimahullahu ta'ala nga xam te ne imam al-Bukhari imam imam Bukhari imam Muslim imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak moom eh, eh, imam eh, Abu Dawud imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadisam ci waa ashaabu kutubu sitta muy ad-Dimashqi rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bu génn àdduna deux cent dix ci année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Misra bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgër Euh, xadis maanaam ci Muwatta buñ ko solowee ci imaamu Malik rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana Malik muy imaamu daarul hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi as-Himyari Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala moom bu bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn génn àdduna 93 jàpp 94e année génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta qaala Euh, euh, mu ne an Sumayyin muy mawla Abu Bakr muy an Sumayyin mawla Abu Bakr muy Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham maanaam euh, Sumayya Sumayyi muy al-Qurashi al-Makhzumi moom tamit daqantaram nekk Abu Abdullah al-Qurashi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna cent trente mane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit hadiis mi nekk ci kutubu sitta mu ne an abi salih mooy as-Samman ah, az-Zayyat ñu koy wax az-Zayyat muy al-Madani rahimahullahu ta'ala ah, muy Abu Salih moom la gën a siiwee waaye turam nekk Zakwan ah, rahimahullahu ta'ala moom ci ñetteelu génération bi la bokk mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam Euh, kon moom itam mu ne euh, an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdurrahman ibn sahl ad-dawsi radiyallahu anhu maam kon ñu gis ne xadis yooyu ñoom ñëpp waa madinatu munawwara lañ ala sakiniha afdalus salatu wassalam ba mu def sayyidina euh, ba mu des abdullah ibn yusuf moom tinnisi la te nekkoon na madina maanaam kon ci kaw loolu waa madina ñoom ñoo solo xadis bi radiyallahu ta'ala anhu ñoom Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa adduna uh, soixante hmm, cinquante-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi uh, sallallahu alayhi wa alihi nekk ëpp li nga xamante ne moom la solo ci ay xadiis nekk tamit ki nga xamante ne moom mooy uh, ki gën a mokkal bari lu mu nettali ci sahaaba yi radiyallahu anhum nekk tamit koo xamante ne mi ngi dugg ci lislaam ci juróom-ñaareelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yonent bi sallallahu ñetti at jàpp ñeenti at ah, mën na rasulullah na ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala al umratu umra ila umratu jëm ci umra mooy kon diggante ñaari umra mu ne kafaaratun dañuy far aji far lañ lima baynahuma li ci li nekk seen diggante maanaam kon umra diggante umra ak umra bi ci tegu maanaam dañuy far li nga xamante ne moom mooy li nekk seen diggante ci ay bàkkaar comme ni nga xam ne noonu la waxee aljumaatu ilal jumaat war ramadaanu ilal ramadaan maanaam yooyu tamit maanaam kaffaaratu limaa baynahuma comme ni nga xam ne noonu la siiwee maam noonu la nekk ci xadis ci beneen xadis mu waxee noonu ne diggante koor ak koor weeru koor ak weeru koor euh, naka noonu ajjuma ak ajjuma ñoom ñëpp dañuy far li nga xamante ne moom mooy li dox seen diggante maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy liy far ndax bu njëkk bi mooy far yi yi ñëw wala bokk ñaareel bi moom mooy far eh, li dox ci digganteem ak yu njëkk yi loolu eh, li nga xamante ne mooy li zahir bi moom mooy ne li ñaareel bi moom mooy far li dox seen digganteem ak bu njëkk bi et bu njëkk bi moom day far laata muy am maanaam moom day far bàkkaar yi nga xam ne ñoom ñoo amoon laataa muy am te comme ni nga xam ne tamit tamit noonu lañ koo gisee ci beneen xadis bi mooy majtuni batil kaba'ir fekk ñi ngi moytandiku ñi nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi kon ñu xam ne yooyu kon bàkkaar yu ndaw yi moom lay far waaye bàkkaar yu mag yi moom yeneen ñoo koy far lu demee nekk aj wala leneen comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon loolu tamit day dëgëral ne umra euh, ak aj tolluwuñu maanaam dayo te ñoom ñaar waruñu maanaam bokkuñu war maanaam ngir buñ ne woon umra farata la aj farata la li muy tekki moom mooy ne benn ci ñaar yi euh, maanaam boo ko waree def faw nga def maanaam faw nga defandoo leen wala boog faw nga bàyyi benn bi te ifraad mën naa ne maanaam su fekkente ne ifraad mën naa nekk ci ci ci aj bu boobaa nga xam ne da ngay dem def di ifraad ifraad te defoo umra bu boobaa dañu euh, euh, maanaam charte lool beneen mbir la boo xamante ne ñiy wax ne umra du farata maam dañ koy mën a jëfandikoo comme dalil waaye nag ngir ne ifraat gën comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisi woon muy waxu fuqaha u ci ak shafi'i rahmatullah alayhim mooy ci shart ne nga def umra ci at bi ci at booba nga def ci euh, umra euh, léegi li nga xamante ne tamit moom mooy euh, mu ne kon dañuy far li ma baynahuma li nga xam ne moom moo dox seen diggante kon bu fekkente ne nit ki da maanaam li mu def ci diggante boobu yëpp ci ay bakkaar yu ndaw dañ koy daal di far ci umra amma bakkaar yu mag yi nag yooyu ay tuub ak maanaam jéggalu borom bi subhaanahu wa taala te rëccu ko te mu dëggu naka noonu tamit ak yenn jëf yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne day far bakkaar yooyu ñoom ñoo koy far waaye mooy mukk mooy waaye euh, umra moom bakkaar yu ndaw yi lay far comme ni nga xam ne ajjuma ak ajjuma noonu la noonu lay fare bakkaar yu ndaw yi mm. naka noonu tamit ramadan ba ramadan noonu la koy fare mu ne waaye nag wal xaj aj bi nga xamante ne nag al mabruuru mooy bi nga xam ne moom euh, nangu nañ ko maanaam mooy bu baax bi bi nga xamante ne nit ki ba mu koy def borom bi subhaanahu wa taala wéyal na ko nangu na ko maanaam ndax buñ ne abarra shay'an maa mooy mooy wéyal na dara mooy nangu na ko d'accord na ci loolu moom mooy abarra shay'an moo tax ñoo al mabruur ah, waaye am na beneen maanaam mooy ne loo xamante ne mooy loo xam ne dañ kaa def ci defin bu baax ba nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale mu ne sa amul loxo di ko ñeel jazaa'un am pay illal jannat lu dul aljanna maanaam kon ci kaw loolu la ñuy xamee ne am na jëf yoo xamante ne soo ko defee euh, lenn rek moom mooy sa fay mooy aljana te loolu aj gi ci la bokk bii kon day wane tamit ne umra ak aj tolloowuñu degré ci ñoom li ñu indi maanaam aj day far bàkkaar yépp ba nga xamante ne aljana rek mooy nekk sa fay loolu kon day benn jëf la boo xam ne moom rek da lay yóbbu aljana waaye Euh, umra moom rek euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne da yóbbu àjjana dafa ne soo defee ñaari umra benn bi ak bi ci tegu ñoom ñaar seen diggante bàkkaar yi nga fi def te mooy yu ndaw yi dañ leen di fara kon loolu dañ ciy xamee ne aj ak umra tolloowuñu degré imam al-Bukhari rahimahullah nag bi muy indi xadiis bi daf ko indi ci kaw ne maanaam di wane ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci umra waaye euh, xadiis bi ci jëmmi boppam day tegtale ne aj ak umra tolloowuñu degré maanaam ci kaw loolu kon dañuy xam ne aj ak umra tool maanaam tolloowuñ di nekk maanaam ñoom ñaar ñëpp di nekk farata euh, ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a wutale comme li nga xamante ne noonu la waxee ne si sibaabul muslimu fusuqun wa qitaaluhu kufrun maanaam saaga jullit ngàññe ko loolu ak kàccoore la waaye rey ko moom wala xeex ak moom kooku kéefër la maanaam nga gis ne ñoom ñaar tolloowulewuleen degré waaye bu boobaa ki nga xamante ne moom ñoo jàpp ñoom ñaar ñëpp ay farata lañ dañoo war moom mën naa tontu ne euh, weeru maanaam ñaar yi nga tudd yëpp dañoo xaram maanaam saaga jullit ngaañ ko dafa xaram euh, rey xeex ak jullit bi wala rey ko dafa xaram donte tolloowul degré bu boobaa dañ naan aj ak umra d'accord nañ ne ñoom ñaar ñëpp dañoo war waaye tolloowuñu degré comme li nga xam ne noonu la ko Hanafi yi ñenn ci ñoom rahmatullah alayhim waxe ci ne farata la mooy ak farata la waaye umra waajib la dafa war beneen bi ci des tamit moom mooy ñoom li ñu euh, boobaa dinañ mën a wax tamit ne ajjuma ak àjjuma ni ñuy faree li nga xam ne moom moo dox seen diggante ñoom ñaar tamit dañoo war ñaari ajjuma yi naka noonu weeru koor ak weeru koor woor leen tamit dañoo war maanaam liy far seen diggante bi loolu tamit day daal di nekk loo xamante ne maam terewul ñoom ñaar ñëpp ñu war maanaam euh, ci kaw loolu kon bu boobaa ñoom dañ naan kon loolu mënuta nekk dalil pour dalil maanaam mën nañ ko wax kii bi masalan ne ko loolu mënta nekk dalil waaye bu boobaa kii bi maanaam ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah mën nañ koo tontu ne ko euh, ñaareelu umra bi moom yéen ñëpp ñun ñëpp d'accord nañ ci ne warul maanaam bu ba ñaareelu umra bi warul kon bu boobaa umra bu njëkk bi tamit maanaam mën nañoo jàpp ne warul. wallahu lam hadith bi kon euh, imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent quarante-neuf imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro neuf cent trente-trois imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro deux mille six cent vingt-deux deux mille six cent vingt-trois ak deux mille six cent vingt-neuf imam Ibn Majah indi na ko deux mille huit cent quatre-vingt-huit imaamu Malik bi nga xam ne moom ci moom lañ solo hadith bi indi na ko cent quatre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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin kon xam naa bu dee question yi nga xamante ni ñoo te wax ci njëkk mooy ci chapitre bi nga xamante ni moom lañ génn léegi mooy jëm ci wàllu laaj muy laaj mu ni ndax nit ñi nga xamante ni dañuy def tamatoo mu ni ndax seq bi maanaam ñaari way dencante yi war a seq dañ leen ko interdire ci diggante bi ñu jeexalee omra bi ba ci huitième jour bi comme ni ko gisee ci xadis mille cinq cent quarante cinq loolu lay laaj. waaw xadis mille cinq cent quarante cinq bi lu mu wax. xadis hmm. boobu day wax ni. Hmm. jëlee nañu ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhuma qala intalaqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-madina ba'dama tarajjala wa dahana wa labisa izarahu wa ridaahu wa ashabuhu wa lam yanha an shay'in min al-ardiyati wal ujuri tulbas illa al-muz'afara mhm. allati tardaw ala al-jild fa asbaha bi Hulayfa rakiba rahilatahu wa hatta stawa ala al-bayda ahalla huwa wa ashabuhu wa qallada badanatahu wa dhalika li khamsin baqina li khamsin baqina min dhil qa'da fa qadima makkata li arba'i layalin khalawna min dhil min dhil hajja wa tafa bil bayti wa sa'a bayna as-safa wal marwa wa lam yahilla min ajli budnihi li annahu qalladaha thumma nazala bi ala makkata inda alxajun wa huwa mafiyun bilxajji wa lam yaqrab alkaabata bada tawaafihi biha xatta rajaca min arafa wa amara asxaabahu an yatawaffuu bilbayt wa bayna alsafa walmarwati thumma yuqassiruu min ru'uusihim thumma yaxilluu wa dalika liman lahu yakun maahu liman lam yakun liman lam yakun maahu badana badanatun qalladaha wa man kaana maahu imraatu fa en fait il faut ñu comprendre benn mbir mooy aj mooy umra euh, bi nga xamante ne moom ngay def sooy def tamattu umra boobu euh, boo ko defee ba pare da ngay simmeeku comme ni nga xamante ne boo ajoon ba pare dooga umra noonu ngay simmeeku maanaam moo tax kii def tamattu suy yéene moom daf na danaan labbayka allahumma umratan kii def sama tool bu yéene umra rek la yéene ci ihram bi maanaam bi mu ci miqaat bi du yéene leneen su ñëwee ba def omraam ba noppi maanaam buy def ihram bi ba def omraam ba noppi ba simmeeku ci lay dooga demee defi ji maanaam bu simmeekoo ba jour yawmu tarwiya bisu juróom-ñetteelu bi ci lay doog jóge dem dem defi lan doog def dañu ajam ci kaw loolu kon li nga xamante ne moom moo doon dagan ci moom mboolem li dagan moom bu simmeekoo ci omra bi day dagan ci moom ci jamono jooju ngir ne jamono jooju nekkul ci umra nekkul ci aj da ko simmeeku sauf que dañuy sopp comme ni ko hadith bi waxe mu wàññi karawam au lieu muy watu mhm. ngir ne xam na ni ci ginnaaw gi fas naa yéenee ak ci ginnaaw gi te bu boobaa bu fasee yéenee ak bu tàmbalee masalan tey ci jóge fële maanaam bu tam bu tàmbalee ak maanaam euh, bu ko defee su àjjee ba pare day mën a watu mhm. ki nga xamante ne bi muy jóge fële daf ne labbayka allahumma umratan kese kooku bu defee umra ba pare bu ko neexee mën naa ñibbi mhm. parce que yéenewut parce que waxul parce que armaalul pour ak bu demee nag ba bis bi nga xamante ne mooy yow mu tarwiya ci lay doog a yéenee ne day aji ji su ko neexee sax mu dem mu xaar ba bisub arafat mu doog a yéenee aji ji daal dem aj bu boobaa liñ bëgg wax foofu moom mooy umra ak aj ñaari mbir lañ yoo xamante ne booy def tamattu dañ naan la génn bi nga war a génn demaat ci ihram ci miqaat bi simmeekuwaat maanaam ak yi wala boog ci ihram bi ci ci ci xaram bi génn xaram bi maanaam ci xalaal bi génn xaram bi si solo solowaat maanaam loolu rek lañ lay lañ lay lañ lañ lay teggil loolu rek lañ lay teggil moo tax nga war a mën a def euh, euh, voilà maanaam voilà sinon sinon yeneen yi ci da lay dagal mais jiinaat bi rek lañ lay teggil moo tax ñu ne la euh, joxeel hadiyu ngir nga mën a mottali loolu kon bu boobaa lépp lu daganoon laataa ngay umra dalay lay daal di dagan ci diggante boobu noonu wallahu ta'ala a'lam Euh, ñaareelu laaj bi muy wax ni euh, fan lañu mën a trouver xadiis euh, yi Seydina Abdullah bin Abbas mm-hmm. si li mu yàgg li mu jot li ñu xadiisam la li ñuy waxee ni yëre yu weex moo gën ci kii aj albisu albisu min thiyaabikumul bayaad xadiis boobu wa kaffinu minhaa mawtaakum naan fa innahu athar wa atyab ak walla riwaaya yu mel noonu bari na ay riwaayaat xadis boobu mu ngi ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad rahimahullahu taala maanaam xadis la boo xamante ne ne maanaam li tax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa ne dee leen solal seen maanaam dee leen sol lu weex ci yére te euh, dee leen ko solal aussi seen ay dee leen ko defal kafan seen ay euh, ñi ñi génn àdduna ci yéen maanaam comme ko yére daf bu weex yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na ngeen ko solal parce que moo gën a laab athar wa atyab te moo gën a teey loolu bu boobaa comme da ngay aji ji di seet ji maam dem ci borom bi subhaanahu wa taala di ne néegam néegam bu màgg bi bu boobaa nga daal di sol yére bu mel noonu day daal di nekk lu gën maanaam foofu lañ ko tibbee nga gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy xujjaaji tamit lu ci ëpp ñu koy sol comme ni nga xam ne noonu la nekke woon niñ doon doxale jamono yenente bi alayhi salaatu wassalaam hadith boobu mu ngi ci sunan imam Tirmidhi maanaam ak sunan yi sunan yi sunan yi mu sunan yi yëpp waa saabu sunan yëpp indi nañ ko ak sax ahmad maanaam xamsa xam xamsa loolu la ñuy wax maanaam ne waa ashaabu sunan ñoom ñoo solo imam abu dawud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i imam ibn majah ak imam ahmad ibn hanbal rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam ñetteel laaj bi hmm. ñuy wax eh, ndax nit ki buñ naan kanamam dafa war a feeñ xar kanamam dafa war a feeñ ci buy def tawaaf muy laaj ndax loolu itamit dañ ci mën a limaale nit ñi nga xamante ne dañu sol ay masque ngir euh, bañ a ay microbe ak yooyu dina seen kanam euh, dafa am benn qaayida bu ne ak taklifu shartuhul imkaan maanaam mukallaf maanaam pour ñu teg taklif kenn sartam moom mooy loolu mën a ne maanaam su mbir mënut a nekk du taklif du am ak it ad-daruraat tubihul mahzuraat ay lor dañuy daal di tax ba yi nga xamante ne moom lañ possibilité amoon boobaa dañ koy daal di daganal ngir lor bu boobaa kooku li nga xam ne moom la mën a def su fekkente ne moom maanaam dafa invi dafa vulnérable maanaam dafa nekk koo xamante ne saa yu dindee masque bi day nekk loo xamante ne ay lor da koy dal bu boobaa duñ ne ko doo aji ji waaye dañ naan ko da ngay def hadiyu maanaam da ngay da ngay da ngay tuur deret ngir mahzur bi nga xam ne parce que loolu noonu du du ci ak baax lenn rek lañ dañ ne rek boo ko defee da ngaa war a tuur deret bu mu def ko ba pare tour deret loolu lañ koy daal di wax wallahu ta'ala a'lam muy laaj ñeenteelu question bi ndax man man ma nekk naa ñëwaat ci yi nga xamante ni moo am ci euh, bis yi nga xamante ni moom lañu wax ni moo moo kumpoje abi en gila alayhi salatu bis yi composé ak de jours yi ak répartition bi ak bi maanaam bis yi ak naka la defee lii fii la lii fii la fii waaw non loolu amul wute hmm? ay ban jour la génn ak ban jour la ñëwaat ah loolu voilà joxe laa ful mataaga yi xam naa ah waaw waaw waaw euh. <laughs> non bi mu ñëwee daf ni juróomi fan moo desoon ci euh, Dul Qa'da maanaam juróomi fan ñoo ci desoon maanaam moom mi ngi génn kon bis bi mu génn euh, bisu alxamis la ci la ñëw yegg si jeudi voilà maanaam Euh, kon loolu li li tax ñu koy wax mooy ne bi ñu yegg si bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee bi muy yegg si maanaam juróomi fan des ci kon li muy tekki moom mooy euh, bisub Arafat maanaam bu fekkente ne mbir mi noonu la demee bisub Arafat pour mu nekk ajjuma pour mu mën a nekk ajjuma parce que ñëpp xam nañ ne ajjuma la mhm. bisub Arafat ajjuma la woon pour mu mën a nekk ajjuma il faut que maanaam affaire bi c'est simple pour bisub Arafat mën a nekk àjjuma il faut que su fekkente ni juróomi fan moom moo desoon ci Zul Qiyada maanaam bisub Arafat mënta nekk maanaam mënta nekk àjjuma kon loolu pour mu mën a ne maanaam pour mu mën a nekk benn possibilité rek moom moo am moom mooy ne ma Makka ak Madina bañ a bokk bis bi nga xamante ne mooy bis bi ñu jàppee weer wi ne ci la tàmbalee loolu maanaam wax yëpp loolu rek ku tënk voilà maanaam masala bi noonu rek la demee maanaam ci kaw loolu kon eh, ñii ñoom ñoo njëkk gis weer wi maanaam waa waa Makka ñoom ñoo njëkk gis weer wi que waa dina maam loolu moom moo indi wuute gi nga xamante ne moom lañuy ñuy wuute ci ci ci fan yi nga xamante ne moom moo te loolu moom moo répercuté wu ci bi Yonent bi sallallahu alayhi di làqu voilà maanaam fukki fan ak ñaar ci bisu euh, rabiul awal maanaam gàmmu weeru gàmmu ci la génn àdduna sallallahu alayhi te loolu altine la tombeel loolu tam ñëpp d'accord nañ ne altine la tombeeloon comme que altine la tombeel tamit maanaam moom bis bi mu ko ne àdduna ci la génn àdduna sallallahu alayhi maanaam comme altine la tombeel altine googu noonu tamit mbir mi du maanaam boo defee calcul bi cas de figure yi am yëpp buñ ko tegee comme ni comme li ñu waxoon biñ ci tollee mm. maanaam cas de figure yëpp boo ci toll boo ko tegee tegelee maanaam munul am munul demee neneen ba nga xamante ne weeru euh, maanaam jouru rabiul awal maanaam rabiul awal douzième bi dana tombe rek altine loolu kon pour mu mun ne il faut que tamit ixtilaafu mataala bi am maanaam loolu rek moom mooy masala bu wallahu ci juróomeelu laaj bi muy wax euh, mu ni ba fan maanaam liñ ci jublu mooy ba ban dëkk dañu hmm. mën a soppee yéene yi surtout pour européens yi maanaam ci ba balaa nga dugg ci miiqaat bi soo duggee ci miiqaat bi parce que en fait euh, soo xësee ba yegg ci miiqaat bi rek dangay ngay maanaam booy armal da nga naan labbayka allahumma ja wala nga ne labbayka allahumma umratan wala nga ne labbayka allahumma umratan wa hajjan maanaam kon il faut que nga am yéene boobu balaa nga yegsi maanaam yéene boobu fokk nga am ko ci à moment boobu noonu nga koy amee léegi nag soo demee ba nga xamante ne ihsaar dafa am maanaam dafa am loolu tënk loolu moom moo tax ñu sopp tamit ki nga xamante ne moom mooy wax loolu dinañ ci ñëw insha allah ci boobu ci bu ñuy wax ci kitaabul ihsa ne euh, buy yéene il faut que euh, boo sopp nañu nga yéene loolu nga tënk ko ci kaw ne amuloo ngant ci diggante bi maanaam nga ne yàlla maa ngi nii maanaam la béykat wax hajjatan wa umratan daan ne in lam yusibni wala in lam yakun ihsar mm-hmm. maanaam su fekkente ne amul ihsar dara tënkuma maanaam kon loolu noonu euh, ci ci lay nekkee maanaam loolu noonu dafay nekk loo xam ne dañ koy sopp lu tax parce que loolu day tax ba boo demee ba ca yoon wa am nga am gàllankoor bu boobaa mbir yi mën naa soppeeku te loolu noonu dal na moom mooy xadiis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi mu doon wax naan man euh, bi mu ñëwee ba ci yoon bi ci la jënd hadiyum voilà ci la jënd hadiyum daan ne ak ak umra benn la mm-hmm. voilà maanaam hadiyu bi charte bi rek moom mooy boo ko bëggee def xiraan mooy nga dugalaale ko ci biir xaram bi maanaam nga bañ koo dugg nga bañ koo jëndee ci biir xaram bi mais nga dugalaale ko ci biir xaram bi loolu moom mooy charte voilà ci kaw loolu kon ci diggante boobu yëpp mën nga ci maanaam euh, maanaam nga yéene nga ne ah man kat fas naa yéene def ak wala fas naa yéene def umra wala fas naa yéene def ak wala ak umra su fekkee tamit da ngay def ak ak Euh, wala boog nga fas yéene masalan def ifraat waaye nga dem ba ci yoon bi nga am hadiyu mën ngaa soppi daal ne naa def xiraan mais bu boobaa nga daal di jënd hadiyu bi mais balaa ngay dugg ci xaram bi moom laa budda nga soppi maanaam fokk balaa ngay dugg ci xaram bi nga nga yéene bu fekkente ne da ngay soppi yéene maanaam yéene bi d'abord il faut nga def ko bi ngay dugg mais bu fekkente ne ñëw nga ba ci xaram bi tam mun maam jeex na maanaam li nga yéenee ni lii laay def loolu moom faaw da nga koy daal di matal ndax wa atimul hajja wal umrata lillah maanaam matal leen aj umra ngir pour yàlla borom subhaanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam donc juróom benneelu laaj muy wax xadis bi nga xamante ni moom lañ gis numéro mille six cent six حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال annahu qaala annahu qaala maa taraktul maa taraktul istilaama haadayni ruknayni fii shiddati wala raxaa'in mundu ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastalimuhaa yastalimuhumaa qultu li naafi' ataanaa ibnu umar yamshii bayna ruknayni qaala innama kaana yamshi li yakunu aysar lis bilaamihi hmm. muy laaj hadis bi amaana bi ñu koy jàng nga joxe woon benn ñaan pour du ñuy laal kii xalew aswad mu ndax mën na si ñëwaat ñaan biñ koy ñaan biñ fay ñaan biñ koy yegg euh, allahumma nakata la euh, subhaanallah keroog rek maa ngi la ko doon waxaat voilà allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan voilà loolu la allahumma arzuqni ilman nafi'an voilà wa qalban wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan voilà loolu la ñaan boobu la wallahu a'lam voilà walla walla mooy yow buur yàlla mi tuuri rafet rek ma la yëkkati allahumma warzuqni wërsëgal ma ilman nafi'an xam-xam boo xamante ne xam-xam bu jariñe la wa rizqan wa wa ak xol boo xamante ne dafay toroxu wa ak wërsëg woo xam ne bu yaatu la wa amalan salihan mutaqabbala ak jëf joo xamante ne ju sell la te ñu nangu ko voilà loolu la wallaahu a'lam te ñaan boobu tamit dañ koy mën a ñaan ci daa daa iman ci lu ne voilà wallaahu a'lam ndax euh, du'a an-nabawi la maanaam ñaanu yeneen bi la sallallahu alayhi wa euh, juróom-ñaareelu laaj bi. muy wax ni safa ak marwa hmm. gis nañu ne possible na ñu mën ci ñu mën ko daw. Hmm. te doona amee njàpp. Hmm. Euh, donte sax ni maanaam sobe bi du mag la. ñu war a sangu farata. ne loolu moom lu mu comprendre la waaye dafa bëggoon xam ndax tey ak ni nga xam ne noonu la bindoo ba nga xam ni daanaka bi nu yokkee dafa xaw ci biir jàkka ji ni loolu naka lañ koy déggee ak nit ki nga xamante ni dafa war a sangu farata te ñu tere ko mu dugg ci jàkka mu ne wala bokk ndax dañuy def rek exception dañuy seetee safa ak marwa ci biir masala euh, en fait acte bi day daal di toxu parce que bu fekkente ne dañoo jël safa ak marwa dugal ko ci biir jàkka ji bu boobaa safa ak marwa day daal di nekk ci biir jàkka ji maanaam da ciy daal di bokk ba ñi nga xamante ne dañuy taxaw ci safa wala ci marwa dañuy julli ci biir maanaam dañuy nekk ci biir jàkka ji dañuy yor attey jàkka ji bu nekkee ci biir bu boobaa ala kulli noonu lay demee léegi nag su fekkee ne dañ kaa cadré de telle sorte que maanaam dañ kaa dañ kaa def euh, ay mur de telle sorte que boo ci nekkee doo nekk ci biir jàkka ji maanaam ngir ne dafa takkoog jàkka ji mais nekkul ci jëmmi biir jàkka ji bu boobaa dangay ngay daal di boobaa ñooy du du àtte bi du soppeeku mais àtte bi mi ngi soppeeku su fekkente ne dafa nekk ci biir jàkka ji ci anam goo xamante ne boo ci taxawee ci biir jàkka ji ci boppam nga taxaw bu boobaa day daal di yor jëmmi àtte boobu maanaam nu affaire bi mënti wëlbatikoo àdduna nu mu dem dem dem ba wëlbatiku itam maanaam jëmmi àtte bi ñaar yi possibilité yi rek moo ci am hmm. te boobaa noonu rek lay demee wallahu ta'ala a'lam hmm. beneen question bi bi hmm. ndax xam est-ce que mën nga ñoo dellu si eh, histoire Abdul Muttalib eh, bi nga xamante ni maanaam bi ni ñu ko wanee Zamzam ak yooyu waaw gént la woon voilà dafa géntoon ñu wan ko place bi nga xamante ne euh, moom mooy place Zamzam maanaam ci diggante Sébirit maanaam ak euh, cofu cofu baaxoñ maanaam fi baaxoñ yi fi baaxoñ bi toog di cof di jël maanaam mooy mooy li mu gént moom bi mu ñëwee foofu la ko gis maanaam fu ay sébérét nekk ay sébérét mooy des déchets voilà fu mu ne ak fu baaxoon bi nekk di di cof ak fi nga xamante ne moom mooy euh, ay euh, maanaam fu ay mbelentaan maanaam fu ay xorondom nekk fu ay xorondom nekk maanaam ci diggante boobu noonu ci lañ ko wax ne ko boo demee ci diggante ñetti place yii nii foofu exactement muy délimitation wu fi nga xamante ni foofu la Zamzam ne voilà ñu ne ko na ko na ko gasaat maanaam loolu nag dakaa gént ñetti yoon ñu ko géntee ñetti yoon nag ci la jóg xam ne gént gi du neen ci la jógee dem daal di koy gas euh, daal di xam ne fii la maanaam moom Euh, loolu tamit bu bokk ci xéewal yi ko borom subhaanahu wa ta'ala defal waaye xéewal gi gën a màgg bu ko defal moom mooy le fait mu nekk moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam juróom laaj bi euh, après nag ginnaaw loolu aussi ay xew-xew am na ci maanaam le fait que ñu buggoon koo xëccoog moom maanaam parce que ci biir dafa amoon ay ay trésor tamit yu ci nekkoon ci teen bi. maanaam yoo xamante ne euh, ka nga xamante ne moom moo ko am amron ma ko sëkkoon mm-hmm. ci lu jiitu ba ba nëbb nëbb carrément affaire maanaam daf ci suulaale mboolem trésor yooyu noonu ngir ne moom ci jëmmi boppam mënu ko woon a yóbbaale maanaam moo tax mu bàyyi ko maanaam <laughs> mu suul ko dem mm-hmm. loolu nag euh, ginnaaw gi moo tax ay jamono mu nëbbatu zam-zam xamuñu fan la ne waaye borom subhaanahu wa ta'ala wërsëgal Euh, Abdul Muttalib mu gis ko noonu mm. maanaam moo tax bi mu paree nag dañu ko bëggoon a nangu maanaam dañu ko bëggoon a euh, bokk ak moom dañu bëggoon a bokk ak moom trésor bi nekk foofu noonu mm-hmm. waaw am na histoire yu après ginnaaw bi voilà am na yeneen mbir yu yu yu ci dox daal wallahu ta'ala a'lam euh, juróom-ñeenteelu laaj bi mooy ndax dañuy tuub rek pour ki nga xamante ni dafa dafa raté xutba bi ñuy def ñuy def yooyu yëpp kenn du ci tuur deret yooyu yëpp amul amul tuur deret voilà fekkee xutba yooyu ay sunna lañ xattaa jëmmi xutba yi sax ay sunna lañ voilà allah taala alam tawaaful wadaa non tawaaful wadaa gisoon nañ ni euh, bu dee ci fuqaha o maliki yi man dub la mm-hmm. lépp loo xamante ne duub la duñ ci tuur dara ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen fuqaha yi ñoom ñooy wax ne waajib la te lépp luy waajib dañ ciy tuur deret maanaam lii moom mooy teqantal bi wallahu ta'ala a'lam euh, na beneen laaj boo xamante euh, laaj bi dañoo xaw a lii nga xam moom lañ jàng moom sànq bi ñu tàmbale hmm. mu ni ak li nga xamante ni gis nañ ne moom la sayyidat Aïcha radiyallahu anha defoon radiyallahu anha mooy bi ñuy génn Madina dafa amoon intention wu euh, def umra maanaam non def euh, umra teg ci aj bi maanaam tamatoo mm-hmm. wala mais finalement ñu gis ni euh, umra rek la la mujj def aj maanaam omra bi après la ko def. mu ñu ko omra jaamu yàlla rek bi mu def boo xamante ni après dañuy génn ci. Mm-hmm. cas de figure bi ñu waxoon wala xiraat. Mm-hmm. Euh, léegi nag muy laaj mu ni su fekkee ni moom daal euh, dégg na bu baax euh, aaya bi. Mm-hmm. mooy ndax Sayyidatu Aïcha. moom si boppam. dafa am maanaam dañ ko exonéré mbir mi. ndax situation bi mu nekkee woon mooy wàllu xayd bi. moom mooy première laaj bi. ci même même ci même masala bi beneen bi tamit muy bu fekkee ni loolu tamit am na ndax am na yeneen cas yu tax nit ki ñu mën ko ni ko léegi man ngaa bañ mottali ak ji comme ni ko aaya bi waxee ni mottali leen ko hmm. ndax dina possible mu am ay kaa yoo xamante ni dinañ ko wax ni ko loolu teggeeku na sa kaw bu mujj bi mooy xam naa xaw nga ko tontu sànq Euh, mooy bu dee yeneen i kaa am na mooy ba fan wala moo xam ci miqaat mooy zamaani bi wala makaani bi ñaar yëpp ba fan wax ni ko euh, euh, ba nañ lañ koy wax ni ko mën nga changer sa sa intention maanaam yéene bi mën nga koo changer te du laaj benn compensation ci comme ni ñu wax en fait soxna Aysa radiyallahu anha ni mu def après wuti yi borom xam-xam wuute nañ ci boobu jamono jooju yegg si woon nañ ci mm-hmm. gis nañ ne li nga xam ne amaana mooy li gën a dëgër mooy li Saafi bi lay wax rahmatullahi alayhim ci ne maanaam jaamu yàlla la maanaam umratun zaa'ida la umra la bu dooleef ngir jaamu yàlla mm-hmm. parce que tout simplement moom dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa saxaaba yëpp radiyallahu anhum dañuy dellu ci aj ak umra ba mu des man. man damay dellusi ci aj kese boo xamante ne amul umra xaqiqatan euh, mbir mi ni mu demee mooy ne soxna Aisha radiyallahu anha defoon na parce que kii def euh, aj day defaale jëfi umra yi ci biir bu yéene waale umra ci biir daf koy doy surtout ki nga xam ne moom mooy def xiraam maanaam daf koy doy wëllif parce que aj umra day dugg ci biir aj loolu boroxo bi daanaka d'accord nañ ci ki ne oh, umra ki koy def loolu moom moo tax kiy def euh, xiraan su ñëwee di wër kaab maanaam def tawaaf bi tawaaf boobu benn tawaaf bi daf koy doy mm-hmm. parce que day yii yéene yu umra ci biir aj mais sof sauf que a Aysa radiyallahu anha li mu bëggoon moom mooy def umra koo xamante ne day beru wëlif aj ji moom loolu la bëggoon mm-hmm. sauf que munu ko woon def parce que dafa gisoon mbërëgam munu ko woon def comme li nga xam ne ñeneen ñi noonu lañ ko defee mais moom bi mu ñëwee te comme indiwaale wul woon hadiyu loolu moom moo tax mënul woon def këraan li mu mënoon na def rek moom mooy tamattu mais comme que amul tamit possibilité def ko matériellement parce que dafa gis mbërëgam kon bu boobaa li muy def moom mooy day ak yéene bu mënoon def umra dana ko def loolu moom moo tax ginnaaw gi mu def beneen umra boo xam ne jaamu yàlla rek la parce que comme ni ñu waxoon rek al al al al euh, taklifu shartuhul imkaan mm. maanaam ñu teg la benn jëf lii charte bi moom mooy possibilité matérielle bi am comme possibilité matérielle bi amul woon loolu moom moo tax mu def ko du ne dafa changer yéene mais possibilité matérielle bi mu def loolu moo amatul woon parce que su fekkoon fekkoonte ne set na laataa ñuy dem Arafat day def umran après dem après def tamattu day day def umran rek dem tamattu day sabato mm-hmm. mais comme que possibilité boobu amutoon loolu moom moo tax mu dem mu def ak directement loolu moom moo tax mu def ak directement mm-hmm. voilà parce que ñoom bi ñu yegsee ci ñetteelu fan bi ci la gis mbërëkam mu ngi set ci bisu arafat daanaka mm-hmm. kon boo xoolee loolu moom moo tax deful deful umraam loolu nag du ne yéeneem daa soppeeku mais tamatoo bi mu yéene woon loolu la mënul loolu moom moo tax mu daal def ajam bi ginnaaw gi nag mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme que ñëpp mu def nañ li te munu maanaam def nañ li li maanaam li ñëpp def man bëggoon naa def lu mel noonu daan ne maanaam bu boobaa ifraad rek lay def te charte te loolu noonu moom mooy cas de képp koo xamante ne munul munul ak wala munul umra mooy ihsan mooy buñ la tënkee moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu waxee loolu te loolu moom mooy tontu laaj yi ci tegu mooy def ni fa in ihsantum fa mastaysara min al hadith bu fekkente ne dañ leen tënk li leen mën a tënk nag mooy soit possibilité matérielle bi la maanaam moo la tënk mooy ne xëy na dafa am ñu la gàllankoor dafa am ñoo xamante ne ñoom euh, xëy na maanaam ak armée la wala policier yi la wala ñeneen ak ñeneen ñoo la gàllankoor wala boog nga feebar ba nga xamante ne munoo dem munoo def lii ak yu mel noonu yooyu bu boobaa hadiyu voilà wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha yu hadyu mahallah te bu leen watu lu dul hadyu bi yegg place am bi nga xamante ne maanaam mooy place bi nga xam ne fa la daganee ñu rendee ko fa loolu moom mooy charte bi te loolu nag ke nga feebar ke nga ñàkk a feebar maanaam ke nga euh, mu am beneen mbir bu la gàllankoor nan doon rek ne dafa am lu la gàllankoor comme mbërëg par exemple wala yeneen cas de figure yi yooyu yëpp dañuy daal di dugg ci biir mbir mi loolu moom moo indi Seydina Abdullah ibn Umar tamit radiyallahu anhu ma ne ak ak umra benn la yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo ko daloon ci am ci euh, amul Hudaybiya at boobu noonu bi nga xam ne ci la dafa maanaam signé sulhul Hudaybiya euh, sulhul Hudaybiya ci la ci la ci la ci la ci la jënd haddu yi yo ñu yóbbu ko mu daal di watu daal di dellu ñibbi ànd ak ne duggoon na maanaam bu weesu woon na miiqaat bi bu yàgg mm-hmm. weesu woon na miiqaat bi bu yàgg waaye comme que mbir moomu am na dafa daal rek euh, jël haddu yi yóbbu ko daal di watu ñibbi def na umra maanaam loolu noonu ngir ne dañ caa tënk ku feebar tamit ba mënta dem yeggale li nga xamante ne moom mooy ajam ak umraam ci même cas de figure boobu lay nekk maanaam loolu ak ki gis mbërëgam te munul def leneen lu dul loolu ci même cas de boobu lay nekk après nag leneen li ci des moom mooy day yéene dellu si waat ngir mën a mottali li nga xamante ne moom mooy li ko gàllankoor wallahu ta'ala a'lam kon man su ma par exemple ni damay aji bi mm-hmm. yéene na maa aji déwén waaw à tout moment peut-être mooy dernière question bi ndax naa ni léegi ajetuma te du dara duma ci war waaw tant léegi kon loolu mi. tant que demuloo ci miqaat bi. Ah, te tant que tamit ay. weesu bi ah. non non euh, miqaat makaani bi. bi waaw makaani bi rek lañu ñu bàyyi xel mooy place bi tant que duggoo ci miqaat bi miqaat bi loolu mën nga koo def. mën naa soppi sama yéene yii nii dugalul nit ci mbir lii dugal nit ci mbir moom mooy mu dugg ci effectivement maanaam mu armal lool moo koy dugal ci mbir mi ak ak umra li la ciy dugal mooy nga armal fekk armalaguloo dugg ko ci mook jullee ci yam maanaam mi ngi mel ni nga ni dama bëgg a julli julli la fekk duggagoo ci dara dara teguwul sa kaw ci yéene nga toll yéene nag boo ko yéenee boo yéenee dara te defoo ko loolu di nga am tuyaaba boo da am benn tiyaaba doo am fukki jëm sept cent yi doo ko am ak tamit li nga xam ne yàlla moom mooy dolli lu ko neex ku neex maanaam il faut que nga nga dugg ci jëf ji effectivement te yooyu moom mooy yi nga xamante ne moom la comme yu fuqaha maliki rahmatullah ne boo ko xasee ba dugg mënoo amoo droit dellu gën ginnaaw maanaam yu mel noonu la mais loolu moom mooy boo ko tàmbalee def mais soo ko tàmbaleegul maanaam fii armala goloo tàmbaleegoo maanaam jóge Dakar wala jóge Paris rek taxul nga ye nga nga nga nga de maanaam foofu nga dem loolu moo tax ngay gis ñi nga xamante ne dañuy dem ba aéroport ñu ne leen vol bi dañ ko annulé nangam nangam gaa yi kii euh, ñi doon def ay voilà sa tournée ku fi xeet yooyu noonu mais dañuy ñibbi kee rek buy maanaam ñooñu obligé wuñ bu déwénee ñu dellu si voilà maanaam ño lii rek moom mooy charte bi wallahu ta'ala a'lam Mmh. Euh, du coup, comme c'est en état de sacralisation quand elle rentre chez elle jusqu'à l'année si cas de figure boobu moom mooy moom mooy moom mooy exception bi maanaam kooku noonu soit parce que maanaam euh, mais day day aju ci kii loolu tax te te loolu xaqiqatan euh, du du du du maanaam mais loolu moo day gën a wóor rek maanaam mooy rester ci euh, état de sacralité bi maanaam mooy nga nga armal ba déwén maanaam ba déwén nga dellu si loolu mooy su dee mën ngaa dellu mais su fekkente ne mën loo dellu si amul leneen looy def maanaam ni ngay def rek moom mooy danga koy dindi loolu moom moo tax atte boobu noonu li gën a dëgër mooy ne doo doo bu dee suñ jamono jii la mooy doo ko def maanaam amul dara lu la ci dal amul lenn lu la ci lu la ci topp parce que tout simplement yéene bi rek moom moo fi nekk nga daal di jël sa hadiyu quand même joxe ko après nga daal di simmeeku mu daal di jeex parce que soo soo bëggee def rek toog ci état boobu noonu non seulement da ngay day day day nekk problème mais problème bi moom mooy mënoo dellu si siwaat parce que ay règle lañ teg yoo xamante ne yow amuloo possibilité nga dellu siwaat